fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima kon insha allahu ta'ala ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn pàcc bi nga xam ne dog bi nga xam ne moom la defoon ci wàllu li jëm ci saraxeek jël sa alal bi ko def ci yoonu borom bi tabaaraka wa ta'ala ak jokk mbokk buumu njurukaay ña ngi ko bokkal tey muy continuer ba léegi ñu ngi ci mbëmbëstal mi ba léegi muqaddima bi nga gis ne sëriñ bi radiyallahu anhu daf fi dugal yu ama am solo ci biir waaw bokkul ak introduction yi nga xam ne <laughs> moom ngay jàng ca tubaab yaa <laughs> introduction bi moom tuuti ngay wax rek après ca développement yi yooyu yaay dina gudd waaye fii gis nga ba léegi ñu ngi ci introduction bi waaw dafa am yu am solo yoo xam ne moom la fi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di def tey nag ñu war a ñu war a jàll waaw ci beneen ndax xam nga waxoon nañu bi muy bi muy bi mu lay présenter téere bi laata liñ def muqaddima am na lu njëkkoon boo ko fàttale ko ba nga xam ne te lay tàmbali foofu la waxoon na la ni téere biy demee ah waxoon na la abwaabuhu thalathatun wa qablaha shay'un muqaddamun fara'i kullaha abwaabuhu mu ne bunti sama téere bii di masaalikul jinaan moom radiyallahu mu ne thalathatun ñett la wa qablaha lu ko jiitu nag bunt yooyee di ñett shay'un am na as lëf as mbir moo xam ne muqaddamun lees jiital la waaw mooy lii faraay takkal kullaha lépp nag waaw bu ne oh soteel ma mbir yi ko sote introduction yi comme ni ko ñenn ñuy defe ñu tàyyel ñi ah bul tàyyel tey nag mu ubbi beneen beneen pàcc mu ne faslun ab dogal yi faslun ab sous chapitre fii tilaawa ci wàllu yëm ci wàllu njàng waaye jàng lan la ñuy wax fii jàng tilaawatul qur'aanil aziim waaw mooy jàng alqur'aan waxu la rek nga moo ah xaaral ma dem uti benn livre boo xam ne ab roman kon man naa dem inscrire ji ci bibliothèque ci ci ci ci ci ci ci discothèque noonu la na waaw bi voilà bu ko defee ma commencé man man di tilaawa ñu ne la waxuñu la boobu boobu waxuñ la bu ko def de waaye fii li ñuy wax bi ëpp doole lu nit mën a jàng mooy qur'ana rabbihi mooy alqur'anu boroom loolu lay wax nag ne lii dog bi maa ko def jëmale ko ci li jëm ci jàng alqur'an wa ma yata'allaqu biha ak li nga xamante ne moo lëkkaloo ak njàng moo mais ci ay aadab ay teggin ak ya nga xamante ne nii ay teewlu gaat ak jëfe la ngay jàng ak fexe xam la ngay jàng voilà léegi loolu la tudde mbir mi muy tàmbali moom radiyallahu anhu mu ne amma fawaa'idul qiraa'ati faqad rarraba fiihaa qawlu ba'di man naqada mu ne amma fawaa'idul qiraa'ati ndaal li nga xamante ne nii mooy njariñal di jàng alquraan di ko tilaawaaka qiraa'a di ko jàng faqad dëgg dëgg rarraba xemmem loona fiihaa ca njàng ma baax bi man naqad waxu lenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo lëñ bët xam-xam waaw ñoo def xool luñ ñutu xam-xam waaw xem nem loona ci lool waaw léegi mu lay indil waxi ko xam nga alquran moom borom bi tabaaraka wa taala ci ci boppam moo ko jëkk xem loo jaam waaw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam utlu ma uhiya ilayk jàngal li nga xamante ne nii moom la wax yu ci yow waaw waaw ba pare mu ne afala yatadabbaruna alquran xam nga la ngay tadabbur mooy jàng ko ndax du ngeen settantal alquran waaw waaw ak ba muy wax ne yawmal qiyam ah yonent ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allah Allah yal nañu borom bi nag bañ a boole ci ñi nga xamante ni keroog ñoom la yonent bi alayhi salaam di jooytu boroomam wal iyaadu billah yaa ilaha illa allah wal iyaadu billah wal iyaadu billah wal iyaadu billah wa qaala ar-rasuul yaa rabbi inna qawmi ittaxaduu haadha al-qur'aana mahjuuraa waaw ca suuratul furqaan ca trentième verset ba fanweer ba mu ne gis nga bu keroogee wa qaala rasuulu waaw ba waaja jooy toog ah wa yawma ya'addu adh-dhalimu wa yawma ya'addu ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila yaa waylataa laytanii lam attaxid fulaanan xaliilan laqad adallanii ani dikri ba'da id jaa'anii wa kaana shaytaanu lil insaani xazuulan wa qaala rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittaxaduu haazal qur'aana mahjuuran wal-'iyaadu billaah dafa waaj nekk mu ne yow a ma bis ba nga xamante ne nii du lay jàpp di matt az-zalimu way tooñkatu boppam bi ki nga xam ne moo doon bokkaalekat bi ne woon du jaamu boroomam topp ay bakkanam ak intérêt ñeneen ñoo xam ne ñoo ko yóbbu ci mooy yàlla mu topp leen ca ba tax li ko fi borom bi tabaaraka wa taala waxoon mu taxawe ko defu ci tus dara tooñ na boppam bu tooñ bu jaas bi ne kenn la tooñ boppam la tooñ bu keroogee ni day rëccu parce que xam na ne xam nga fa nee waaw la doon wax moom fekk yaa ngi dugg di nokki ci sawaay lépp lu raxaw man nga koo rattraper man nga ko dab dabaatal mais bés boo deewee c'est fini loo defut woon manoo ko am waaw loo defut woon yow rëcc na la waaw xanaa borom bi ci mbaaxam la defal xeet yonent na lay saab ay ñaan yu man a agsi ci yow ak ay jëf yoo xamante ne nii nit ñi dina la ñaanal waaw mais tanta yi nga xam ne yu farata la yoo deful woon yow tey nga am problème nga bat ndax ñoom diw wala ñoom daa wala topp sa bakkan wala topp àddina de say intérêt kese diñ ko rëccu keroog waaw moo tax buy rëccu nag xam nga àddina bi booy rëccu maat baaraam ngay jàpp matt wuy tax <laughs> suñu borom nee na yow mal xiyaam doo matt baaraam ki ki rëccu matt baaraam bi ak zalimu tooñkat bi ya'addu zalimu ala yaday gis nga li mu am ci baaraam loxo bi lay lay dugal ci gémmiñ gi loxo yi loxo yi lay dugal fex mel ni ku koy xàmp waaw mel ni fayen bu timmum mburu di ko xam la la ci demee tànk loxoom bi noonu la koy matte tax ndax rëccu ba pare teg ci naan yaa layta nii ay waaye aka neexoon waaye naan waaye aka neexoon yaa laytani ittaxaztu waaye aka neexoon ittaxaztu ma jàppe woon ma ar rasuli ànd ak yonent bi alayhi salatu wassalam biñ ñu yónnee woon sabila aw yoon ma jàppoon nagu yoon bokk ko yonent bi alayhi salatu wassalam te mooy yoonam mooy képp koo xam ne gis nga intérêt yi àddina bii hein du la taxee mooy sa borom bàyyi ko fi wallahi fii nga mujje waaw yaa waylataa waay waay woo naa sama toskare sama alkande waay layta nii waay aka neexoon lam attaxis ma ma ñoon a jàppe fulaana néew xalilan defoon ko xarit naan moo doon sama xarit yu bon ñépp moo ma ko doon yëgal dansin am da moo ma doon yëfi caaxaan yépp waaw heure yi nga xam ne falaay ray julle yépp fi ma doon caaxaane bajaali su shaqawa bërëbu texee di taay yépp moo ma ko doon wax yow itam nga koy wax ndax defante la woon waaw boo ko njëkkee yépp yaa ko yëgal moom itam côté loolu la lay rëccoo yow waaw waaw laqad dëgg-dëgg adallanii sama waaja sànk na ma ca àddina ani zikri moo ma sànk ci may tudd sama borom moo ma sànk ci may julli julli nga xam ne tudd yàlla bu mag waaye la adallanii dëgg-dëgg sànk la ma ma wëlli fa ani zikri doon tudd alquran doon ko jàng doon ko tadabbur doon ko ba tafakkur doon ko dox di ci xalaat bi ci bàyyi xel di ko doxe moom nii moo tax waaw ba'da iz jaa'anii ginnaaw ba ma alquraan jooju la dikkalee wa kaana shaytaanu suñu borom ne kaay nag ma leen gis nga saytaane yéen ñiy dund yëg lii gaaw leen ngeen ut ngeen topp yoonu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa kaana shaytaanu shaytaane nii la ma xamel daa nekk koo xam ne lil insaani ñeel nit ki xazula nekk koo xam ne da koy gàcceel voilà nit ki day rëccu bu man sooyoon du ma topp saytaane mooy saytaanul in seen jinne waaye saytaane bu mag bi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñépp nii la ma sa mel ak taalibe bi ñoow bu keroogee nag ne ne wa qaala rasul suñu borom ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina ne yaa rabbi yow sama borom sama borom inna qawmi dëgg dëgg sama ñoñ ñi gis naa ne kon ñoom sama gannaaw ittaxadu dañoo jàppe hada al qur'an al qur'an ji mahjura dañ koo gàddaay wal billah suñu borom a njëkk a xemmeem loo ci ñuy jàngal qur'an bii di ñëw ñu àggale li sëriñ bi wax wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma